sëriñ bi li ñu doon wax mooy waxi sëriñ waxi sëriñ bi ci tariyaax tariyaax ñi mu joon wax ne am na seexu pël bu tudd gaydoom mas naa yët sëriñ bi ak téere sëriñ bi nangu ko nin daan nangoo téere yi waaye nes tuut mu wàcc ko ne ko gaydoom téere bi lu mu mu ne ko téere tariyaax la sëriñ bi ne ko kooku nee naa ko yaax ci suuf te jàpp tawféex leeraluk sëriñ bi ci baati wolof yi wa ma arsalna min rasulin ila bi lisaani xawmihi li yubayina lahum sadaqallahu alazim sëriñ tuuba xaadalahu llahu maxtaar lahu nee na daar bopp ak déjjétle li leen wutale mooy daar bopp da ngay fekk lu la amal njariñ nga dëgër ca ba kenn du la ci mën a jële déjjétle mooy nga fekk lu la amalul njariñ nga dëgër ca ba kenn du la ci mën a jële sëriñ bi mas naa laaj lan mooy lakk xol ñu ne ko mooy am lu la hitteel nga bëgg nga bëgg ko lool mu ne ñun dey buñ amee lakk xol mooy gis nit kuy xaati kuy xaati nguñ ci loo xam ne bu ca dëpp tàbbi sa war a ñu bëgg mu bañ caa jëm tam lànk xaati nguñ boobu moo xam nag mooy fas ak fecc maanaam di dugg ko génn ci mbir moo xam ne mën nga caa al ko hmm. sëriñ tubaa xaadalahu law maxtaar lahu loolu wolof di wax nee na loolu wolof di wax gis sa bopp bu fekkee am nañ dara lu koy nuru mooy ñu tudd mooy ñu tudd tudd kuñ bind ci tëkkale ndax fu mu fi amee rek ñu bëgg bis di suba te loolu mel na ne gis sa bopp waxi sëriñ bi ci jaay ak jënd wa axala allahu albaya wa xarama riba sadaqa allahu alazim mas nañuy laaj sëriñ bi mbirum jaay ak jënd mu ne leen xool leen muhammadul mustafa ak Mouhamadul Fadil luñ nekk moo gën sëriñ Bani Njaay mas nay dem ci sëriñ bi jaar fu ñuy wax Caamin Bakri ci ku ñuy wax Ibra Gay mu ne ko boo demee ca sëriñ bi nga ne ko am na taalibeem bu koy nuyu bu tudd Ibra Gay bu la laajee fu ne nee ko Caamin Bakri bu la laajee lu mu fay def nee ko day yaxantu ndax daa yor ak njaboot gu ndaw bëgg leen cee yor bi sëriñ Bani ñëwee sëriñ bi ne ko am na sa taalibe bu tudd Ibra Gaye mi ngi lay ziyaara sëriñ bi ne ko fu mu ne mu ne ko caamin mu ne ko lu mu koy def mu ne ko day yaxantu xam naa nag bëgg naa xam lu mu war a def la wala déet sëriñ bi ne ko aha kay wa ahalallahu al-bay'a wa harrama riba xanaa luñ ci war a def ak luñ ci war a def xam nga luy riba mu ne ko déedéet mu ne ko bum ci sàcc bum ci fen te ne moom bopp alal ja bu ko mënee doon bu ko manee bu ko manee noonu rek mën na ko wa ila fala wa ila fala mooy bu fekkee mënta moom bopp alal mënta mënta ñàkk seen ak yooyu baaxut loolu baaxut bu boobaa yaxam duma baaxut ci moom sëriñ Tuubaa xaadalahoo laaw maxtaaraloo am na ku ko doon wax damay jaay te bëgg muy jar sëriñ bi ne ko dangay ngay jaay li nit ñi bëgg te yombal ko ne ko jaay jayu jeelu jahannamu am na ñu ne wax na ko damaa bëgg doom ju baax mu ne ko dangay dem ci kër goo xam ne lu leew la ñuy dunde nga takk fa koo xam ne bëgg na la nga bëgg ko ay waajuram bëgg la mu ne ko damaa bëgg a tàbbi àjjana mu ne ko li yàlla digle loo ci man def ko lim tere nga bàyyi ko boo faatoo xëy na nga tàbbi àjjana waxi sëriñ bi ci fo ci faju daawoo ibadallahi fa inna allaha lam yada daan ila wadaa lahu dawaan alxadis sëriñ Tuubaa xaadu loxo lahu maxtaar loxo nee na jàngoro boo ko ma boo ko nëbbee mu weer la sëriñ bi nee na ku jàmbat ku jàmbat seen tawat ci yaramam na jàpp julli ñaari raaka fi barab bu wéet bu sëlmalee jàng yaa maanaam téeméeri ak juróom benn fukk ak benn bu noppee wax waam na minni hada al marad daal di tudd tawat ja bu dee fekk mu ne waam na minni hada al dukaama waam na minni bi fadlika wa juudika wa karimika kum neex nga wax ko ci wolof te mooy boo jàngee yaa maanaam ba noppi nga wax sunu boroom fegal ma tawat ji bu dee soj mu ne soj mii ci sag baax ak sag tabe waxi sëriñ bi ci melo ci meloy taalibe yi sëriñ bi nee nee na ñi fiy ñëw ñett lañ ñoo xam ne dees dees na leen misaal ci mbirum lawbe muy ab kax akub juqi ak ndab lu ñett ba noppi ñooñu nag duñ mën a demandoo kax mooy loo xam ne kenn laalagu ko ba ko yett jukki mooy ndab loo xam ne tàmbali nañ ko te àggugul ndab lu ñett ba noppi nag moom leer na kon sëriñ Tuubaa xaadalahu llaahu maxtaar loo nee na ndaxam mbooloo mi fero yi daa mel ne ku ko ci amul doo am jàmm te moos am na ci mbooloo yoo xam ne nañ demee ka jiite mi ngi mel ne nga am aw yëkk ca jolof nga bëgg ko indi ci njaareem te boo ko jiitalee mu yëf nga wut mbooloom nag yu góor ak yu jigéen yu bari dugal ko ci seen biir muy bëngeen defe ne moo jiite boo ñëwee ba egg sa gétt ga nga ko bëgg a dugal nga gën nga ne ko ca yomm wëlbatiku wëlbati nag ja maam li li mu bëgg a wax mooy dafa dafa bëgg wax ne taalib yi daf cee ñoo xam ne ku ci amul ku ci amul mbooloo da ngay yaakaar ne amoo dara am bëri na ñuy jébbalu ci moom te ku ci amul mbooloo da ngay yaakaar ne amul dara amoo dara mu leen di xamal ne nag daa am na ci mbooloo yuñ booleeg nit yoo xam ne li tax ñu boole leen nit mooy ka leen jiite ci boppam lañ bëgg defar moo tax ñu jox aw nit daan na ne boo amoon gétt boo amoon aw nag bu nekk ca jolof nag woo xam ne boo ko bëggee jiital moom dong day bañ di goor ci ci àll bi di tëdd kon loolu dana jafe waaye fukki nag yu góor ak fukki nag yu jigéen boole ko ci seen biir bu nag yoo dexee dana na ak ñoom dox nee na boo ñëwee ba fa nga ko bëgg yóbbu muy mel na la kon yóbbu nga ko ci yàlla da nga ko bëggoon yàbbu yóbbu bu ko defee la nga am nga ko moom moom nag buy dox da yaakaar ne nit ñi moo leen jiite moo leen gën te fekk nit ñi defar koo ñu boole ko ñoom loolu loolu la ci jublu bëri na kon ñuñ tegoon ñuñ tegoon mbooloo ñoo xam ne seenu defar lañ bëgg rek te mu defar loolu nag te mu defar loolu nga xam kenn mënu leen defal seen moom nag ndax day fekk nit doon bi ñoo xam ne am nañ ci ak takabur ak rëy goo xam ne boo leen dee ber di leen liggéey loo ko sant seen rëy bañ loo leen seen xol bañ loo leen waaye boo ko way ne ko mbooloo mi yëpp yàlla leen jiite acca nga xam ne boo leen war liggéey dara da nga naan neen mbooloo nañ def nang ko defee mu ànd ca loolu mu sedd xolam ndax liñ leen jiite mu ànd ci def ga ànd gam ci ànd lañ koy jariñe waaye fekk na mbooloo moom bu doon ñoom ak ñoom rek kenn du liggéey ndax ñëpp a baax tubaarkalla moom doo nga ci def sëriñ bi nee na taalibe hitte sëriñ bi nee na taalibe yitte rek la war a am itte nag mi ngi mel ne ndab mbirum sëriñ mi ngi mel ne géej ku ne ndab la nga ittewoo ba taaj ko rek lañ lay duyal kon ku la ëpp yitte rek moo la ëpp ay yëf sëriñ ma sëri gumba lawbe mas naa wax sëriñ bànji ne ko waxal ma sëriñ bi ne ko nekk fu mu nekkul metti na ma lool ndax sama xol du jub ci moom ma bëggoon nekk ci wetam bi ko sëriñ bi déggee ne ko haakasa al muridu al muridu laa yadurruhu tabaadu wa innama yuriduhu al iltifaatu ne ko ab murid soreeku sëriñam du ko lor gestu keneen ku dul ab sëriñam moo koy lor nee ko fu mu mën a nekk baax na sëriñ Tuubaa xaadalahu llaahu maxtaar lahu nee na bu leen ma sikk sikk leen nawbe bi loolu lim ci jublu mooy ku ne na sa ndab toll la say yëf di toll waxtaan wi daa mel ne waxtaan wi ñu waxtaanoon ci ginnaaw ci 92 bi dana ko dana ko firi maanaam ci xista boobu sëriñ bi nee na bëgg gi ngeen ma bëgg du leen jariñ bëgg gi ma leen bëgg du leen jariñ bëgg gi ngeen ma bëgg moo leen di jariñ sëriñ bi mas naa wax sëriñ Modou Jaw Faxa ne ko neel nit ñi ñu sant yàlla seen borom mu ne ko nit ñi nee nañu ñu ngi lay sant sëriñ bi waxaat ko ko mu ne ko nit ñi nee nañu ñu ngi lay sant sëriñ bi waxaat ko ko mu ne ko nit ñi nee nañ ñu ngi lay sant sëriñ bi ne ko buñ ko defutoon ma wàcci seen borom mm-hmm. waxi sëriñ bi ci ci yar ak teggin rabbaaniya naafihu lwahaabu ashkuruhu ma dumtu hayyan bi xawli alhamdulillahi albaytu sëriñ bi nee na gone juróom-ñaari atam yi njëkk ku ko xañ nguur te buur juróom-ñaari yi ca topp ku ko jox nguur te buur xëy na daa bëgg a xam ne daa bëgg xam ne ne gone bu amee juróom-ñaari at da koy bàyyi ci bakkanam lu mu soxla ñu jox ko yee ca topp nag nga door ko yar loolu am na bëri na fi ay ay wàllu yoo xam ne bi ñuy nekk xale bal lañ daan fay bal ci mbedd am na benn sëtu sëñ Tuubaa boo xam ne maam taaw la ci waajuram suñu ëpp daal da ko yoroon waaye bu ko suñu ëpp daal yoree maam bal rek la bëggoon bal bal <laughs> bal rek la ramtooyee te fu bal ba réeré wala mu yàqu suñu abdoulaye day beneen am na bu muy suñu abdoulaye ma fa nekk dara fa nam bokki barga ñu suñ ku ñuy wax suñu fàllu njaay xewar la suñu abdoulaye yónni woon mu dem ñii bi ne ko na ko jëndal ab bal ba mu koy jëndalee bal mbuus yooyu ñu def bal mu mel ne eh, mbaal yi kooku dindi ko ci yoon wi bu ñëwee sëriñ bi ne du ko jël ndax mbuus bi <laughs> te léegi tubaarkal la sëriñ la boo xam ne ku mën a yar rek suñ see xat yi suñ see xat yi mu suñ saadim te léegi booy seet mi ngi bokk ci siqaat yi sëriñ Tuubaa xaadaloxo laa muxtaan nee na bokk na ci teggin murit bokk na ci teggini murit gaaw a wuy gi bu déggee wooteb sëriñam ak topp ndigalam ginnaaw bu ko sëriñam digalee ànd ak rafet njortu bañ a bañ bañ a naafiq ulaayika yushaaruna fi lxayraati wa hum laha saabiquna saabiqu ila maxratin min rabbikum sëriñ Mamor Jaara mas naa fekk sëriñ bi njariñ bi mu ñëwee sëriñ bi wàcc der ba mu toogoon jox ko ko nanguwu caa toog ñoom ñaar ñu maase toog fi suuf sëriñ bi nee na jaamu buur bu nangoo nekk jaamu buur du jaamu buur doomi buur la doomi buur nag bu amee yar am na sàll wu mu war bu amee ay teggin am na yére yu mu waaje bu tabee am na ngànnaay lu xeexe doomi buur ju mel nii nag dëkk bu dem bu dul buur bokk ak buur ba nguur ga te kenn du ko mën a faj sàll bi ma waxoon mooy aw fas wu ñuy wax sëriñ bi nee na kër gi ku yóbbu yar bi bàyyiwu fi dara ku ko fi bàyyi yóbbuwul dara sëriñ bi mas naa laaj sëriñ Tuubaa xaadimu Laahi maxtaar nee na yaxantu xam-xam dana lamb waaye yaxantu teggin du lamb jaay jaay lu xam-xam daal bi wane wane lu xam-xam nii boo ko defee da nga lamb ak sa xam-xam waaye ay teggin moom foo koy jaay dana jar sëriñ Tuubaa la loxo laa maxtaar nee na lëf lu mu sori sori boo ko yóoteeg teggin yu rafet ñu jox la ko lëf lu mu jege jege boo ko yóoteeg ñaawi teggin ñu sori la ko xañ la ko dootoo ko gis faw am na ku ne ma mas naa nuyu sëriñ bi sujjóot mu ne ko loo ci jublu mu ne ko damaa gis ñu koy def rek sëriñ bi ne ko bu ko bàyyeeti wér na lool waxi sëriñ bi ci sëriñ Maam Mor Jaara ak sëriñ Mbàkke Kajoor faman suxsiha ani naari wa adxulil janna faqad faasa sëriñ Tuubaa xaadaloo laaw maxtaar loo nee na sëriñ Mbàkke Kajoor ak sëriñ Mamor Jaara la gis ñu dugg ci bàmmeel yóbbuwuñ fa bor yóbbuwuñ fa bàkkaar waxi sëriñ bi ci li ñuy jàngal ku faatu rabbana xfir lana wa li ixwanina alladina sabaquna bil iman wala tajxal fi qulubina gillan lillasina amanu sadaqallahu alazim sëriñ Demba Kebe nee na sëriñ Tuubaa xaadaloo laaw maxtaar lahu mos leen a yebal cib néew wax leen ñu jàng lu dul ñeent fukki lixlaas ak benn sëriñ Tuubaa xaadimu la muxtaram nee na ku jàngal ab néew ñeent fukki lixlaas ak benn ngi mel ne nga fekk jaam buñ jënd ba jiital ko nga dab ko fekk ko jënd jox leen lañ ko jënd woon wàcc jaam ba mu dellu ci mbokkam kuy ñaanal sëriñ Tuubaa li ngay jàng sëriñ Tuubaa xaadimu la muxtaram nee na ku koy ñaanal na wax lii allahuma bi xaq wajhi llahi taala alkarimi salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi waxfir lii wa liwalidaya walmuminina walmuminati walmuslimina walmuslimati alaxyaai minhum walamwaati wa hab li abdika wa xalilika wa xabibika wa qadimi rasulika sallallahu alayhi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam wa baraka wa xalilihi wa xabibihi alayhi salatu wasalaam بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورديته له في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر قبل الهبة وحند حصولها وبعد حصولها أبدا آمين يا رب العالمين wérna lool waxi sëriñ bi ci ñi nekk barsaq wa min waraihim barsaqun ila yawmi yubxasun sëriñ Tuubaa xaadaloou la muxtar nee na ñooñu faatu woon ca pestu ba ca Jurbel gis na leen ñu war ci lu yéeme waaye kenn xamatu kenn xamatu ko ci ngir màndi ngir màndi màndi mennum Basiru Siise moo ca tane moo leen wax ne fii day daal mel ne Jurbel la amoon na waaye ju baax ju fi nekkoon ju tudd nangam jaar ci turu bi sëriñ Tuubaa mas naa ba mu yàgg mu ree wax ne taalibeen bu ñuy wax Basiru Siise malaaka yi dañ ko doon laaj kuy sa borom mu gëdd leen ne leen ndax borom bu dul yàlla am na ñu daw seen daw yooyee lay ree wér na am na nettali yoo xam ne dañuy wax ne dana leen dana leen moom basiru ilahun ma allah ñu daw nettali bii nag gudd na te bari na ay wóote ci nettaleen yi wallahu taala ahlamu lam gën a xam waxi sëriñ bi su war ak adduna ak dëddu innama alxayaatu dunia laxibun wa laxwun wa sinatun wa tafaaquru baynakum wa takaaturu fi l amwali wal awlaadi ka matali lxayti أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون عطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلى متاع الغرور am na ku mas a ñëw ci sëriñ bi ne ko dañoo nangu sama kër sëriñ Tuubaa Xaadimu Lahu Maxtaar Lo ne ko man de amaguma kër daal di ne ko nit ku ne ñetti ñetti dal la am dal bu njëkk bi mooy biirum ndeyam dalub ñaareel bi mooy àdduna dalub ñetteel bi mooy barsàq bu fa jógee nag door a dugg këram Sëriñ Tuubaa xaadi lahu maxtar loo mas naa am kum laaj ca mag ña ne ko nettali boobu ñuy wax ci kooku doon nattu ay xaritam xam nga ko mu ne ko waaw daal di koy nettali bi mu demee ci xarit bu njëkk bi ne ko damaa rey nit mu ne ko seetal foo jëm man damay ànd ak yow rey nit taxut mu dem mu dem ci xaritum ñaareel ba ko mu ànd moom ba dëkk ba ne ko boo tegoo yoon wii te waaxu xëy na kenn du la dab mu ba wax ko ko mu ànd ak moom ne ko dañuy dem ba keroog ñu lay rey wala mbir mi jeex mu ne ko dama la doon teetlu rek bi mu bi mu ko bi mag moomu nettalee sëriñ bi lii mu ne ko tigi dama leen koo jox dama leen koo cax xarit bu njëkk bi mooy alal akum njaboot <laughs> ak lu ne demee saa sooy faatu la ñuy daal di tàqalikoogu moom xaritum ñaareel bi mooy ay dëkkandoo saa saa fa saa soo faatoo dañuy ànd ak moom ba ca bàmmeel ba waaye duñ ko weesu xaritum ñetteel bi mooy jëf moom du taqalikoog moom <laughs> moom du taqalikoog nit bu faatoo ba faaw rek <laughs> ñu ñëw bi